bismillahi arrahmani irrahim inna alhamdalillah naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh wa nacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayyi'aati acmaalina man yahdihi llahu falaa mudilla lah wa man yudlil falaa haadiya lah wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yaa ayyuha nnaasu ttaquu rabbakum alladii xalaqakum min nafsin waaxidatin wa xalaqa minhaa zawjahaa wa bassa minhumaa rijaalan kasiiran wa nisaa'an wattaqu llaaha alladii tasaa'aluuna bihi wal arxaam inna llaaha kaana aleykum raqiiba yaa ayyuha alladiina aamanuu ttaqu llaaha wa quuluu qawlan sadiidan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 wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar assalaamu aleykum wa ñoo ngi nii bu baax a baax ñu nekk ci kippaango gi di shabaabu sunna di sant borom bi tabaaraka di ko dimandikoo ci fas yéene ànd ak yéen ñu jàngat téere bi mooy mi'atu su'aalin wa jawaabuhu fi aqiidati tawxiid di ñaan sunu borom tabaaraka wa ta'aala mu wërsëgal ñu ak sellal suñuy pas-pas ak suñuy wax ak suñuy jëf wërsëgal ak dëggal ak nangu xam naa ci njëlbeen gi mbokk yi ñu ngi jaar ci sama tur di wax docteur Murtada xam naa loolu day yi mébét la ak yéene ju rëy yoo xam ne xëy na dañu ko yéene am na koy wax nag ñoo xam ne jamono ji nekk ñu ngi koy wax waaye ci darsi bi ci lay fa ci lay waxee ci ko dégg rek man ko ko jottaliwaat ku ko déggul ci ne docteur moom tollaguñu fa waaw tollaguñu fa de ñi ngi ñaan yàlla nag balaa yàgg suñ borom baaxee nu ko waaye nag tollaguñu fa. kon la jaadu rek mooy wax rek Muhammadul Murtada Niang waaw Muhammadul Murtada Niang daal doy na sëkk ma docteur moom loolu moom xam naa mbokk yi dañoo xir rek waaye loola moom ak seegut di ñaan yàlla mu yegg seeg jàmm te ñu jariñ ko jariñoo ko te it waa lislaam jariñu ci mbokk yi. Euh, téere bi ñu war a jàng mi ngi jëm ci lan mi ngi jëm ci at-tawxiid mi ngi jëm ci pas-pasul islam loolu nag buñ ko waxee lañ ci jublu rek moo di pas-pasul islam bu wér pas-pasul islam bu wér lool lañ ci jublu li nga xamee ne doomu aadama ji daf ko war a fas mooy maanaam li nga xam ne doomu aadama ji def ko war a fas fas ci ab xolam ci li nga xamee ne moo di lislaam nga xam ne dafa aju ci juróom benni ponk yooyee aju ci lépp loo xam ne day dugg ci biir dañ koy yéegal ci juróom benni ponk yooyee loolu la ñuy tuddee pas-pasu lislaam bu wér téere bii nag daa am yenn yum ca jël yoo xam ne moom lay jàngale euh, moo tax bu ñu waxee li nga xam ne moo di lislaam mooy ma yashuddu wa yarbitu al insaanu alayhi wala qalbahu alayhi min usulil imaani sitta wa maa yalxaqu biha loolu mooy pas-pasu lislaam bu wér ci xamle gu gàtt doonte muallif bi xamle na ko waaye ci xamle bu gàtt loolu lañ ci jublu mooy li nga xam ne doomu aadama ji dana ci takk ab xolam fas ko ca ci juróom-benni ponki ngam yooyee ak la ca ak ya nga xamee ne mooy yéen ca yéegal loolu buñ ko waxee loolu lañ jublu ci pas-pasu lislaam lool nag laa shakka ci ne am na solo lool jaam bi xam ko moo tax tomb tay bi dars bi dañ koy jëmale rek ci leeral solo gi nga xam ne am na ko solo fànn gi nga xam ne mbokk yi tànn nañ ko ko defee dars bi di ñëw ak jàmm ñu door dugg ci li nga xam ne moo di moo di téere bi incha allah dool loo xam ne lu jar a bàyyi xel la nag ci jaam bi war a góorgóorlu bu baax a baax kem kàttanam fexe ba eh, pas-pasam wér ndax eh, li jaadu mooy doomu aadama ji lañ ko war a njëkk a yar nga xam ne daf caa war a yaru mu yar yar ko ca mooy positif li nga xam ne moo di xol bi li ci war a nekk ci lañ ko war a njëkk yar mu dugal ci xol bi ba mu fees dell loolu la chakk ci ne su jiitoo ci moom rek yu baree bari ci i doomu aadama ji jàmbat loolu moom daanaka de koy dégg rek i doomu ji jàmbat loolu moom daanaka day doon loo xam ne lu muy dégg la rek moo tax jaadu na lool ci doomu aadama ji mu góor-góorlu bu baax xol bi li ci war a nekk mu fexe ba dugal ko ci lépp loo xam ne wuru caa nekk mu fexe ba génn ko ci mom mu set wicc paspasul islam bu wér eh, jamono ji nekk dañ ko yittewoo waaye rawatina suñ joon yàllay tey ji ndax eh, réere gi pas-pas yaatu na lool ñaata ci doomu aadama yi def yoo xam ne la shakka ci ne sudul noona la dafa juyoog li nga xamee ne moo di eh, am xel sax waxuma la ak li nga xamee ne moo di lislaam te ko waral moo di ñàkk pas-pasul islam bu wér loolu li ko waral mooy ñàkk pas-pasul islam bu wér ñaata ci doomu aadama yi ñuy fa yi ñuy faral di def yoo xam ne ci ak tañaxu dong dong dong ci la nekk maanaam am xel mu mu wér teg tegtalewu ko waaye tamit eh, l'islam tegtalewu ko moo tax. képp koo xam ne da ngaa ñàkk xiir rek da ngaa ñàkk pas-pasu lislaam bu wér rek kooku moom ñaari li ngay wax li ngay def mu doon loo xamee ne lu tegee ci ci aw yoon la loolu moom nekkul loo xamee ne lu yomb la li ngay def mu tegee ci aw yoon loolu nekkul loo xamee ne lu yomb la moo tax doomu aadama ji faaw mu góorgóorlu ci am pas-pasam bu wér xam ngeen ne tasaaroo bokkaale tasaaroo na lool ci sunu réew bokkaale sunu borom tabaaraka wa taala ak salfaaña ay xaqam jalla wa ala ak eh, yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dama cee ñëw sax ñëw ci borom bi jalla wa ala ñaata ci ay doomu aadama yooyu gis yoo xam ne la shakka ci ne lañuy faral di wax ak di ko faral di jëf eh, la shakka ci ne ku xool da nga yëg ne lii moom jo juyoo na lislaam lool juyoo na ak li nga xamee ne moo di sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam lu ñuy yëkkati di ko wax ci ci pas-pasu tawxiid nga xam ne loolu moom doon na loo xam ne képp koo xamee ne ab jullit nga maanaam loolu pour nga xam ko day doon loo xamee ne lu mënta ñàkk la ci yow nit ñëpp daanaka dañ koy xam waaye da gis koo xam ne day ñëw di ko di ko salfaañe di salfaañe àq yooyu waaw biir sunum réew dangay gis koo xam ne sax day yegg ba ci nee na dañ koy tuddee ak kilifa diine wala ñu koy tuddee ab sëriñ mu taxaw ñëpp di ko dégg ñëpp di ko gis muy wax ay wax yoo xam ne salfaañe àqi borom bi la bokkaale gu leer naññi la loo xam ne ñay door a jàng tawhid sax xam nañ ne lii jaaduwul doomu aadama ji di ko jëmale ci keneen ku dul yàlla jalla wa ala muy baati bokkaale yu tasaaroo nag ci sunum réew loolu mbokk jullit yi lu ñu seetlu la lu feeñ la lu fees la nit ñi teg ci seen bët lan moo ci muccal doomu aadama ji lan moo ci mën muccel doomu aadama ji yooyu nga xam ne day fab bi di réeralaate mooy jàng pas-pasu islam bu ñaata ngay gis ci ay jëfin yoo xam ne dafa juyoog li nga xam ne moo di moo di moo di pas-pasu islam bu wér ñaata ci ngay gis ci ay gisaanekat ñoo xam ne nee dañuy gisaane di ñuy seetal nit ñi. ñooñu ñooñu ñooñu loolu la muy wane mooy dañoo pas-pas ak tawxiid dafa doon loo xam ne dafa fàddu ci doomu aadama yi bu doonoon lu feeñ bu doonoon lu fés ci biir julit ñi rawatina sunum réew fés fa lool ba àgg ba ci ñi nga xam ne ñu tudde ay awaam muy góor ñi jigéen ñi xam ne ñoo war a jàng seen pas-pas seen digganteeg seen boroom ñu fexe ba kenn du leen ci nax jàpp naa ne ab gisaane kat du am marché waaye day day toog naan damay seetalaat yebuñ foofu sax waaye ngay gis koo xam ne maanaam day toog di publicité loolu ci publicité ak bokkaale waaw jor ay fasam ak yëf yëfaanam yëpp nga xam ne soo ne koo jàkkare jëmm ji ngay njëkk a sib waxuma la ak li mu yor. loolu mbokk jullit yi luñ tasaaroo la nit ñi jàkkaarloo ko koo xool gis ko koo xool gis ko waaw léeg ci ay événement bu jotee loolu dañ ko gis loolu yenn ci événement yi bu amee yu ne dañ ko gis bari làmb yi làmb bu amee da ngay gis gisaanekat yeeg yëf-yëfaan yi léeg-léeg sax événement bu waree am Sénégal da ngay gis gisaanekat yi génn li ci gën a doy waar nag moo di doomu aadama yi dañ leen di may paar dañ leen di may paar de kenn ku nekk di wax naan nangam mooy am ak nangam mooy xew di gisaane ak ñoo xam ne neen seetalaate ñii neen nañ gis koo xam ne neen dañ naan moom ci alxuraan rek lay seet kooku waxul am alxuraan kenn di ci seet alxuraan kenn du ci seete loolu musta sax ci alxuraan musta sax ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam alayhi salaatu wasalaam musta seete ci alxuraan loolu amul listixaara moom dañ koo jàngale yi nit ñi fooyee nii eh, di ko di ko xoole di di dem ci ay jibarkat ak ay maañàkka man di ko jox ay ñuulal nit ñi ay weexal lañuy wax waaye may ñuulal ñuulal lay wax ndax loolu moom du ak weexal weexal moom ci lu baax lañ koy jëmale loolu la chakk ci ni lislaam da koo jàngale ba noppi kon ku ñëw nag salfaañe ko moo tax saa soo xamee ne rek wan nañ ginnaaw tawxiid day jël bokkaale teg ci wet ga waaw gis ko naan ne waaw moom day moom yii moom de ci alxuraan lay seete moom fekk na kooka loola daa teg loola ngir nax leen waaye dëgg-dëgg la tax ñuy seet du alxuraan de tax ñuy seet de du loolu loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax kon mbokk jullit lii dafa bokk ci Eh, eh, danger yi nekk ci ñàkk jàng pas-pasul islam bu wér nit ki bu ko jàngee rek baree bari dana ci mucc waaye da ngay gis ne ñàkk pas-pasul islam bu wér moo tax jibarkat yi tasaaroo fi jibarkat yi tasaaroo fi lool di jibar di yàq di yàq rek waaw di yàq eh, li nga xamee ne moo di liggéey doomu aadama yi léeg-léeg sax ñuy faagaagal doomu aadama ji léeg-léeg sax ñu koy dofloo léeg-léeg ñu tàqale ko digganteeg moom ak soxnaam léeg-léeg ñu tàqale ko digganteeg moom ak njabootam euh, ba du ci mën a jariñu léeg-léeg sax ñu naqaral ab diggante moom njabarkat yi léeg-léeg ñu rey doomu aadama léeg-léeg ñu dofloo ko léeg-léeg ñu feebarloo ko léeg-léeg xaalis bi yoroon sax ñu fexe ba ba sànk ko ah léeg ñuy ñuy njabar doomu aadama ak njabootam loolu mbokk jullit lu tasaaroo la lu ma ko waral mooy ñàkk pas-pas islam bu wér waaye ko jàng pas-pas islam bu wér xam ngeen ne njabar jibar kéefër gu gu leer naññi la waaye gis nga dim tasaaroo nit ñi day mel ne loolu dong mooy seen ngandaay ngandaay bi nga xam ne moom lañ yaakaar nga xam ne buñ demee ba jaaxle fa lañ jëm faaw ñu dem ci ab jibarkat mooy jibar maanaam jàppuñ ne mukk tàllal say loxo ñaan sa borom tabaraka wa taala ñu bari bari ci ñoom ñaan sa borom yàlla wala nga saraxe wala nga jaar ci sabab yi sabab yi nga xam ne lislaam da koo jàngale wala yenn sabab yi nga xam ne sax sabab yi àdduna nii rek la pour defar ab diggante xalaatuñ ko moo koy danañ dem ba danañ dem ci am ne ko diggante bi de nangam ak nangam damaa bëgg nga fasal ma ko damaa bëgg nga yeewal ma ko damaa bëgg nga def nangam ak yor xaalis bu dul jeex nag jox ko ko yow njariñ li ngay sàkku danga ko faa bàyyi yow bi ngay dem maanaam li nga bëgg loolu nga yor noonu di ko jox jabarkat bi muy xaalis bu bari diggante boobu wala problème boobu ngay saafara nga bëgg la ko saafaraal boo jëloon xaalis boobu def ko ci tana saafara waaye jox ko dajale xaalis bu dul jeex cinq cent mille deux cent mille cent mille cent cinquante mille daal koy ñuulale ab jabarkat naan lii mooy weexal gi te xaalis nekk weexal loolu ñuulal la loolu ñuul kukku la te gis nga mbokk yi jabar dafa tasaaroo rawatina ci buntu sëy nag ci buntu football rawatina ci buntu ay liggéey ko xam daa bëgg liggéey dañuy jibar di jibaraata rek waaw gis ko xam ne day jekki-jekki euh, du xam fu mu nekk daa di dof ñaata ci nit ñoo xam ne la leen defloo mooy jibar jibar rek moo leen defloo du ñaata ci ay nit yoo xam ne la leen feebarloo mooy mooy lan mooy ñu booy jibar ñaata ci ay way dencante yoo xam ne mënuñoo am doom te def leen jibar moo tax jamono ju nekk muslaay dafa jaadu rawatina suñu jooni yàlla tey ji nit ñi tawxiid dañ koo ñàkk ñu baree bari ci ñoom amuñ tawxiid te la ko la ko waral mooy lan ñàkk koo tasaare ci biir nit ñi waaye dañ ko war a tasaare dañ ko rawatina nag ci biir terrain bi fexe ba nit ñi xam seen taw tawxiid xam taw tawxiid xam seen borom jalla wa ala xam ne lii dafa xaraam ci shari'atul islam waaye bokkaale ak pas-pas bu yàqu tasaaroo kum moo tax da ngay gis ñoo xam ne dañuy tasaare di publicité ay mbir yoo xam ne. bu tawxiid amoon pas-pas bu wér amoon nit ñi buñ ko déggee ay reetaan lañ koy jàppe waaye da ngay gis dañ koy tasaare ci réseaux sociaux yi nit ñi di ko dégg mu doon loo xam ne day mel day mel du dara nit ñi dañ koy gëm lool te mu doon yi gën a suufe ci mbir yi rawatina nag bu événement amee ngay gis ku yor ay mbindam ay mbindam wala ay yëf yëfaanam yoo xamee ne kenn xamut maanaam lëndëm ga ak ñàkk a ka ak njubadi ga fu mu toll mu di ko tasaare naan ku wax nangam ku def nangam da nga am nangam nit ñi di ko tasaare laa wax de di ko tasaare ci li nga xam ne moo di institut yi ak réseaux sociaux yi naan bis sangam day ku ci def nangam da nga am nangam ku ci jàng nangam da am nangam loolu lépp la ko waral mooy lan dañoo gàpparu rek toog noonu rek nga gis ko xamee ne dund na daanaka ba fi mu toll jàng moom yoonum nekku ci. lenn luy wane diineem ci ne yittewu na diineem moom giseefu ko day toog noonu rek lu ñëw mu jël lu ñël mu consommer lu ñëw mu jël ci diine diine rek la nangu ci ne lu ñëw mu jël léeg nga dégg ko yegg ci naan ah diine kat moom eh, ku nang da nga war a nangu ku la ci nax da war a nangu la ci nax ndax moom lu baax rek la waaye adduna nag nangoo ku la ci nax yow waaye bu dee diine nag moom la ci wax rek nga ne ah ginnaaw lu baax la de ginnaaw diine la de moom. moom ku ma ci nax ma jël déedéet diine kenn du ci nax kenn diine kenn waru ci nax kenn loolu mooy njuumte lu rëy li nag maanaam kenn waroo nangu kenn dina nax ci sa diine ndax kat mooy sa marchandise bi gën a màgg boo xam ne ci ngay dajeeg sa borom jalla wa ala yawmal qiyaama waaye da ngay gis koo xam ne day yor ay yëf yi am daal di ci daal ciy bind salli ala muhammad wala ala muhammad wala bismillah wala ay yëf yoo xam ne kenn xamul fu mu ko jëlee daal sama maam diw sangam wala sëriñ diw sangam de waxoon na ne ku ko jàng ci bis sangam nangami yoon wala ku ko xool sa yaram araamal na àjjana sa yaram araamal na sawara wala doo faatu ci bis bi wala ci ci at mi nit ñi di ko tasaare lan moo ko waral mooy pas-pasul islam bu wér fàddugum fàddu ci biir doomu aadama yi moo tax uh, jaadu na bu baax a baax ñu jàng tawxiid jàng pas-pas tasaare ko ci biir xeet bi ba nit ñi xam ko xam ne diine jii suñ borom tabaaraka wa taala euh, bëgg nit ñi xam ko moo tax mu wàcc ay yonente pour ñu ñëw jàngale ko fa bëgg nit ñi xam ko moo tax mu wàcc ay yonente pour nit ñi jàng pour ñu jàngal ko doomu aadama kon nag doomu aadama war naa góorgóorlu ba lépp loo xamee de si nii maanaam lépp loo xam ne jiyoo naag pas-pas bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcce woon jaam bi war naa góorgóorlu ba jël ko sànni fo le te lépp lu ji yoog moom mu sànni ko ci àll ba lii dafa doon loo xamee ne dafa jaadu ci doomu aadama yi ñu góorgóorlu ba xam seen diine ba kenn du leen nax su boobaa loolu ba amee rek lu baree bari mën nañ caa mucc waaw kat loo xam ne yonente yi yi ñëwoon eh, jamono ji ba suñ maam aadama di wàcc ba suñ doon yàllay tey jii yonente yi nga xamee ne ñoo fi nekkoon ñoom ñëpp ñu ngi nekkoon ci lan ñoo ngi nekkoon ci maanaam pas-pasul islaam benn lañ ci woon musuñu cee juyoo ñoom musuñu cee juyoo loolu mbokk jullit yi lu jar a bàyyi xel la musuñu cee juyoo ci ci pas-pasul islaam bu wér ci lañ nekkoon ñoom ñëpp nag wa ulul nubuwati wal huda ma minhumu ahadun yahudiyun wala nasrani bal muslimuuna wa muminuuna bi rabbihim xunafaau fi l israari wal ilaani yonent yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw bopp bi doomu aadama yépp seen diini ñi ca nekk ca kaw ñu yonente loolu ëpp naa sàggane kon nañ ko jàng bu baax buñ ko jàngee rek naxaatekat yi seen marché du doxati li nga xam ne moom laay mujjee rek ci dars bi nga xam ne incha allah yaani di ñëw ñu mën a dugg ci li nga xam ne moo di téere bi moo di solo gi nekk ci pas-pasu tawhid jàng pas-pas ak ngëneel li ci nekk nañ xam ne pas-pas bu wér mooy euh, jubluwaay bi gën a màgg objectif bi gën a màgg nga xam ne moo tax ñu bind doomu aadama yi moo tax ñu bind doomu aadama yi ginne yi nga xam ne mooy cosaanu diine mooy fondement bu woote bi yonente yi mooy pas-pasu lislaam bi wér mooy tawxiid suñu borom tabaaraka wa taala nee na wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne ak nit lu dul ngir ñu jaamu kon loolu mbokk yi day wane ak ngëneelam ndax moo tax ñu ñu sàkk doomu aadama yi loolu jaamu doomu aadama faaw mu bàyyi ko xel mooy jaamu sunu borom ci nangu koo wéetal nangu koo nangu koo kennal jalla wa ala tax yàlla yónni yónente yi mooy seen mooy seen suur suub daawa seen woote fa mu tàm fa mu daan tàmbalee mooy tawxiid moo tax tawxiid moom léeg-léeg nga dégg naan la yéen moom daanaka daanaka ci tawxiid rek ngeen di waxtaanee fekk ne loolu mooy diine ji maanaam nit ki bu xasee am tawxiid jeex na lu mu def rek mën na koo jàllale waaye bu xasut am tawxiid nu muy def gi ginnaaw gi bokkaale mi ngi fi tasaaroo saaro i caaxaan ak i neen ak i bidda bokkaale tawxiid du fi mës a jug même bu fi ñëpp amoon tawxiid sax mënut a ñu di ko waxtaane parce que ci suñu borom la jël la wala ci yàlla lay waxtaanee xanaa waxtaanee yàlla moo ab yu wuri ca borom bi tabaaraka wa ta'aala nee na wa maa arsalnaa min qablika min rasulin illaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha illaa ana fa'buduun nee na musunoo yónni nun yàlla muy jubloo réel boppam benn yónnante bu la jiitu woon lu dul dañ koo wax ci ko amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg bu man kon na ngeen ma jaamu kon la ko yàlla njëkk xamal mooy tawxiid mooy pas-pas moom lañ njëkk a woote itam kon loolu da lay jàngal solos tawxiid solos pas-pas ak ngëneelam beneen bi itam moo di ngëm yàlla ngëm charte la ci doomu aadama ak eh, ay jëfam mën a wér ñu mën koo nangu loolu itam jar na bàyyi xel bu baax a baax borom bi tabaraka wa taala nee na bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ku jébbal boppam yàlla ku jébbal boppam yàlla mooy ku gëm ba noppi di rafetal topp alquran ak sunna topp yonent bi alayhi salaatu bi nee na tuyaabaam fa boromam du ragal ci lam eh, lam bàyyi gannaaw waaye du jàq ci lam dëgmal si wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun kon gëm am pas-pas am tawxiid sart la ci say jëf mën a wér waaye koo xam ne ngay bokkaale say jëf day màgg loolu faaw nit ñi xam yàlla ak ñàkk pas-pas bu wér loola mën naa tax jëf yi nekk ci danger bokk na ca mooy jëf ji bu yàqoo la shakka ci ne yaani pas-pasam bu baaxut day tax jëf ji dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy yàq day yàqu ah, day yàqu de mën naa màbb itam ci àllaxira loolu lu mat a wattandiku la ndax yéefar yi li tax borom bi nanguwul nanguwul leen seeni jëf nga xam ne bu yomal xiyaamee duñ jariñu mooy dañoo gëmul yàlla wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi ne wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an manthura laay jële day wax ne li tax nanguwun seeni saraxe seeni dépense mooy dañoo weddi yàlla ko yonentam laay ji mu wax ne bu yawmal wala ñoom dañuy indi moom sunu borom tabaaraka wa ta'aala dañuy indi lañ defoon ci xeeti jëf mu def ko muy ëpp pënd bu saro hmm? kon pas-pas bu yàqoo day day def say jëf kenn du ko nangu loolu lu ni ñi war a xam la ñetteel ba mooy ngëm yàlla pas bu wér ak tawxiid day tax nit ki texe àdduna ak alaaxira borom bi jalla wa ala nee na man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun nee na képp ku jëf-jëf ju baax ci góor ak ci góor wala jigéen te fekk daa gëm mooy daa am pas-pas bu wér daa am tawxiid nee ma des na ko dundal dundu gu teey fii ci àdduna ak fii ci àdduna dundu gu lay am xolam day dal tey bi yawmal qiyaama la gën a rafet ci dem daan def loolu lañ koy fay moo tax nag gis nga wan ginnaaw pas-pas bu wér wan ginnaaw tawxiid day tax say jëf day tax nga texee di fii ci àdduna ak àllaxira borom bi neen wa man fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyaamati a'maa bi neen ku wan sama tudd wan ginnaaw tawxiid wan ginnaaw alquraan ak sunna borom bi jalla wa ala nee na day am dundu gu xat dankan jëmmi baat bi rek mo neexut a wax waxuma la nag la muy tekki dundu gu metti gu xat lay am fii ba yawmal qiyaamee buñ ko pangee day nekk ko gumba moo xam day nekk gumba ci bët yi wala mu nekk. koo xam ne gumbala ci ab xolam du mën a xam aw layam loolu lépp maanaa bi ni ko Ibnu Jarir mi Tabari yi indee loolu lépp da cee duggaale kon bokk jullit yi moo tax al imaam euh, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma di wax ne dafa garanté dafa warlul képp ko jàng alxuraan te jëfe ko gis nga de te lay téere pas-pas téere yëpp bay source bay bay ba nekk ca bopp ba ci wàllu pas-pas bay alxuraan alxuraan moom koo ko jàng te gëm li gëm li nekk ci biir kenn du la ëpp tawxiid waaye gis nga nit ñi dañuy dañuy tañaxu rek ñu baree bari ab aaya sax xamul am na ci ñoo xam ne sax ab aaya sax xamul li muy tekki di ab jullit loolu loolu koo gën a danger ci kaw suuf man gisee fu ko nee na yàlla warloon la képp ku jàng alxuraan jëfe li nekk ci biir du texee di fii du sànk fii ci àdduna tey du texee di fële ci àllaaxira loolu lu lu jar bàyyi xel beneen bi itam daa bokk ci ngëneeli tawxiid ngëneeli pas-pas mooy nit ki bu amee tawxiid am pas-pas bu wér su boobaa kooku bu lislaam di àttee deretam day day ñoŋ ni ki noonu itam alalam itam day day ñoŋ kenn du ko kenn du ñëw di dal di dal ci kaw di dal ci kawam wala da ngay tuur deretam wala alalam déedéet waaye pas-pas bu yàqu koo xam ne pas-pasam baaxut day bokkaale yàlla day jëf-jëfi kéefër day def loo xamee ne weddi yàlla la jalla wa ba noppi di woote woo ak jullit kooku bu lislaam doon àtte situation boobu faaw des na ko lijjanteeg moom faaw des na ko lijjanteeg moom benn mu génn ca loola wala njiitu jullit ñi àtte ko ginnaaw biñ eh, lijjanteeg moom mbir yooyu ba noppi lijjanteeg moom lan moo tax muy wax yii muy wax waxi kéefar yi ak jëfi kéefar yi ginnaaw bu lijjanteeg moom waar ko wax ak moom ba noppi mu sigi mu ca lam nekk kooku dereetam ak alalam day dagan te ay soxnaam duñ ko téñ duñ ko duñ ko téñ de ay doomam itam ak njabootam duñ ko dond waaw bu faatoo te it dañ koy tàqaleeg ay soxnaam ndax nekkatul ab julit moo tax bari aana ñuy nekk fii di jëf ay jëf yoo xam ne jëf yi kiifir la jëf yi bokkaale la tey ji situation boobu day dañ ndax l'islam musta xam kuy woote woo ak njulit fii ci biir l'islam ba noppi di jëf-jëfi kiifir loolu moom di ko fésal nag nit ñi gis nga di ko def loolu l'islam bu amoon doole di atte njiitu jullit ñi nekk fi am juge yëpp di àtte loolu day dañ day dañ waaye ku nekk ab jullit ba noppi di jabar ah di gisaane ku nekk ab jullit ba noppi taxaw di saaga suñu borom tabaaraka wa taala di saaga alxuraan di ko doyadal loolu loolu tumuraankeeg l'islam la mais loolu bokkul ci l'islam loolu kéefër la gu na ñi kéefër la gu set gu leer naññi loolu mbokk jullit yi jar na bàyyi xel bu baax a baax a baax a moo tax ñu mel noonu buñ mësaan def jëf loolu jëfi jëf yooyu jëf yi ni ku tubbi la ku tubbi ku xasa tubbi nag su delluwaatul ci lislaam dañ dañ koy faat parce que kooku day yàq lislaam day koy yàq day yàq lislaam yi ci biir moo tax Yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne umirtu an uqaatila an-naasa hatta allah wa muhammadan rasulullah wa yuqiimu yu'tu az fa idaa fa'aluu dhaalika asamuu minnii dimaa'ahum wa amwaalahum illaa bihaqqil islaam wa hisaabuhum ala Allahi ta'aalaa dañ maa digal ma xeex nit ñi ba keroog ñuy seede ñaari baani seede yi loolu mooy bu xeex waree am ci lislaam ba cause yi tax xeex war a am cause yi tax xare war a am bu demee ba taxaw te ay yéefar waral ko wala ñu tubbi sax kooku dañ koy def ak ñoom ba keroog ñuy tudd ñaari baani seede yi seede la amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg bu dul yàlla. seede na yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi yàlla la taxawal julli joxe asaka buñ defee loolu rek seen deret ak seen alal mucc na ci man lu dul ci àqil islam alal xam ne àqil islam la su waaw dama koy jël ñoom waaye ndax gëm nañ wala gëmuñ kooku yàlla koy lijjanti ci biir xol bi kon yii mbokk jullit yi ay mbir la yoo xam ne da lay jàngal pas-pasul islam bu wér am solo gu am solo ak boo ci boolee nag ah, génn gi muy génn nit ci sawara tawxiid loolu moo ko moo ko tax am solo képp koo xamee ne sa xol bii lu sol ne pepp sànqale mi mi ngi fi ci ngëm yàlla kooku da nga génn sawara même boo fa duggoon lii mooy taw tawxiid ku am taw tawxiid benn doo dug doo doo jaar sawara sax nag carrément wala boo fa jaaree da ngay génnaat loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax moo tax jaam bi lu mën a yóbbu alaxira te boo bokku ca rek kooku na xam na am yaakaar waaye su fekkee bokkaale am na ca ay jaamu yàlla lum rëy rëy rëy du ma day ma day ko jariñ dara yal ci yàlla musal kon mbokk jullit yi lii ab laytaay la woon ak jiital rek ci tàmbali maa bi suba euh, incha allah ci diwaas bi ñëw ak jaamu ñu dugg yéen ci téere bi di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq wafaqa allahu al-jamii' wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa wa sahbihi ajma'in